dog bésub arafaat moo gën woor bésub arafaatin te wax nañ la lii nii mooy li nga xam ne moo koy wone kanta euh, parce que euh, comme que bésub àjjuma la euh, li taxoon ñu bëggoon ci ñëwaat hein mooy ne dafa am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne dañu ne boo euh, woor ko moo gën ku nekk Arafa loolu nag bon loolu précision boobu defoon nañ mooy ne bu ñuy wax ne euh, dog bésu Arafa moo gën mooy ci ku nekk Arafa waaw mooy ci ku nekk arafa mooy ci ku nekk arafa te dinañ la wax lan moo tax dees na la wax ana lan moo tax wax jooju am lan moo tax affaire boobu am loolu waxoon nañ la ko léegi mooy euh, parce mooy li ñu wax léegi yonent ma lay saa sax dafa naan ñëpp gis ko soow te moo doon digle loolu it dañ ci xamee ne kon mooy li ñu waxoon ne saxaaba yi radiyallahu kon xamoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa euh, euh, dafa mooy yiw bi mu waxoon ci woor Arafat xamoon nañ li tax ñu ñuy xaar est-ce ñu ciy werante ñii naan def na dafa woor ñii ne woor ba yaay ummul fadli non yaay ummu salama wa yaay ummu maymu may yaay maymuna pas ummu salama yaay maymuna ci beneen riwaaya bi sayyidu de sayyidatuna ummu salama daal di koy yónnee koppub soow mu naan ñu xam ne <coughs> kon fii léegi euh, dafa am boroom xam-xam yi waa jumhuur dañ ne euh, kii bi moo gën kay dog bee gën te loolu mooy comme waxu al Shaafi'i na ko noonu al imaamu euh, Ahmad mooy mazhabu al Maalik ah na noonu al Abu Hanifa al imaam Abu Hanifa këne dañoo sopp nit ki bu nekkee Arafa mu daldi kii aj mu daldi bañ ñoom ci xadis bii lañ ko teg lañ lañ lañ lañ tegtaloo ah, am ñu ne non non non loolu noonu tekkiwul ne moo gën de ndax yonent mi aleyhi salaatu da koo def amaana wóor wane li bayaanil jawaaz waaw ngir wane ne. la ma leen waxoon woor loolu mais loolu wax jooju xam nga dëgërul parce que loolu noonu yonent mi kenn waxul ne da koo farataaloon farata bésub Arafa da koo farataaloon hein am ñu ne noonu li bayaanil jawaaz la waaw te tamit le fait que yonent def ko tekkiwul ne loolu moo loolu <coughs> moo gën pour ñun moom moo gën ci moom ndax yonent mi alayhi buy jàngale mooy liñ naan keroog waxoon nañ ko li fuqaha yi di wax naan lii nii def ko dañ koo sit par exemple ñu gis ne yonent ba sa saab def na ko mooy kenn moom lu mu def kenn du ko tudde lu ñu sit loolu ko dof déedéet mooy boo mooy def gi mu ko def même bu nekkul ci li nga xam ne mooy li gën lim gën moom lay sax moom lay saxoo di ko def dañuy xam ne lii da koo def ngir wan possible na nit def ko mooy ku ko def bu ci am bàkkaar <coughs> waaw xam nga loolu moo indi Euh, euh, <laughs> bo masala est-ce que tuur ndox taxaw wala tuur ndox toog ban moo gën est-ce que dañoo sit tuur ndox taxaw wala déet ah xadiis Seydina Xudayfa beeg yooyu euh, ak ak ak ta'wilaat yeeg yi nga xam ne noonu la ko boroom xam-xam yi di jàppee ñi ñi nga xam ne ñoo ñooy dëgëral madhabu que ne daa amoon lu tax mu def ko <coughs> loolu benn affaire la loolu bari na ci ci ci àtte yi naan taxaw ak naan toog mooy loolu la fait que yonent bi alayhi salaatu salaam naan Seydina Ali radiyallahu anhu bañ ko wax mu naan taxaw pour won gis naa yonent bi yonent bi alayhi salaatu salaam def lii <laughs> léegi euh, lii nii ñu ne non lii nii day wane ne rek mooy possible na mais li gën nag mooy pour ñeneen ñépp mooy euh, foofu ñu koy euh, ka ñu woor bisu Arafa même bu dee nit ki Arafa la ne waaw. am ñeneen ñu ne bon <coughs> ba léegi ñoom ñu ne euh, bokk na ci liy wane loo xam ne tamit amaana moo tax yonent ba lay saa saam dogoon euh, wooru loon mooy bésub àjjuma loon te àjjuma feet la te yonent ba lay ci boppam moo tere ñuy diir àjjuma di ko def di ko woor moom kese mooy yii nii yëpp ay wax la yoo xam ne pour ne non non non loolu yéen wax ji ngeen ne waaw ku nekk arafa bokk arafa moo gën loolu lu ñuy seetaan la parce que lii nii yëpp dafa possible premièrement <clears throat> li bayaanil jawaaz que ne yonent bi alayhi salaam c'était possible da lii mën naa ne mooy la leen waxoon du xat ma waaye boobu dañ naan mais loolu yéen lii ngeen di wax dane woon sawmu yawma arafa ahtasibu ala Allah annaha yu annahu yukaffiru as-sanata allati qabla wa as-sanata allati léegi man loolu noonu ana fan moo fi wane ne da koo waxoon daa jar jawaaz loolu ngay xam nañ ne mooy lii dañ ne ngeen bu ngeen ko wooree di ngeen am lii ku ko wooru du ko ne ñu ne beneen affaire léegi ñu ne bon mais ñun leneen li ñu wax mooy ne <coughs> lii nii euh, euh, amaana àjjuma ji la quoi waaw ah, parce que c'est en plus en plus yéen lii nii sax yow euh, bon suñu yi ngay wax yaa ngi koy remettre en cause naan non yéen seen yii quant à bisu àjjuma loo ci wax loo ci wax ñu ne la non loolu moom yaa a xam ne parce que <coughs> loolu que ne li nekk tax mais dañ naan la yonent wala saasaan ku ko diir kese woor ko moom kese la la tere mais terewul ku woor ko bés boole kook moom. mooy bo wér woor jeudi ak vendredi wala vendredi ak samedi loolu terewul ku diir àjjuma bi kese fii nii kan moo la ne hein parce que am na beneen wax bu naan p parce feet la <coughs> mais loolu moom dëggoon parce que dañuy xam ne si fête la kay pourtant yoonal na ko ñi nga xam ne hadith boobu d'accord ngeen ci yéen li yéen li ngeen di wax mooy woor est-ce que woor bésu Arafat hein fii hein moo gënam déet est-ce que woor bésu Arafat moo gënam déet dañ naan fii en tout cas yi ngeen fi wax nii yépp lii gën a dëgër mooy ne mooy li waa jumhur wax seen yi ngeen di wax yépp loolu dara wanewu ci ne looloo taxoon ajjuma parce ajjuma la woon saxaaba yi radiyallahu anhum lañuy lañ doon werante day wane li muy gën a wane mooy ne xamoon nañ ne lii de bésu Arafat la te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na ci liy gëneel ci woor ko léegi ñuy werante est woor na ko déet mais pas woor na ko parce que tay la àjjumaam déet est-ce que tey la àjjuma est-ce que da ko wooram déet est-ce que yeneen àjjuma yi da doon dañ doon dañ doon posé wu yooyu question woon posé kon ñu xam ne kon loolu taxul kon moom le fait que bésu àjjuma la woon loolu ma loolu taxul waaw. <coughs> waaw euh, lii nag mooy li gën a dëgër parce que am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo dem ci lu gën a euh, lu gën a kawe lii mooy kenn dañ ko mooy dañoo koo sopp ci ku nekk safa ki euh, Arafat mu bañ a woor loolu moo gën ndax loolu la yonent ma lay saar def am na nag ci ñoom ñoo xam ne dañ ne non loolu waxuma la moo gën rek waaye ba ba ba woor ko ci boppam ku nekk Arafat di woor dañ ko koo tere amul droit ne barka hadith Seydina bi radiyallahu anhu waaw mu ne Seydina Abu Hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi naha an sawmi yawmi Arafa bi Arafa yonent bi sallallahu alayhi moom moo tere. moo tere ku nekk arafa di woor bi suma arafaat loolu da koo tere kon kay affaire bi jeex na jeex na kon nag képp ku woor moom képp ku aj aj amoo yow par force la nga doon parce que hadis bi yéen yéen waa jumhuur dañu la ci rek mais suñu hadis bi yéen sax seen istihbaab boobu dañ koy tig fee dañ koo sopp yéen waru ngeen wax istihbaab da ngeen war a yéeg ci étape bi ci kaw mooy ngeen ne farata mooy ne bañ a parce que yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko tere ci xadiis bi ñu ndax tawal xadiisu ah al imaam Abu Daawud naka noonu al al Haakim ñooñu soloo nañu ko waaw ñu <coughs> nag am na ci salaf yi ñoo xam ne jëloo jële ci ñoom ne ñoom dañ doon woor am na nettali nañ ko ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha na ko doon Usama ak ku mel ni ibnu Zubayr Abdullah ibnu Zubayr ah rahmatullah <coughs> waaw gisoon nañu waxu Mawlana ibnu na man daal te <laughs> Abbaas bii da koy dëgëral non ibnu Umar Mawlana ibnu Umar radiyallahu anhu bi mu ne bi ko waaji laajee <laughs> nga tuddoon nañ ko keroog ndax dañuy woor bésub euh, arafa mu ne man de aj naag yonent bi alayhi salatu wassalaam falam yasum wa hajjtu bakrin falam yasum ma ajak seydna abu moom wooru ko te kenn waxu fi ne aju seydna abu bakar gi dafa tombe woon ak àjjuma loolu beneen wax la buy buy dàq wax ji naan xam naa parce àjjuma loolu te bésu feet la te bésu feet duñ ci woor waaw looloo tax yonent ma lay saa saam ndog sinon da doon woor dafa dafa dafa dafa da day ki nekk Arafa soxlawul moom it ay bàkkaari ko ba ngeen ne ko moom moom bu mu woor wala ngeen naan ko woor gën woor a gën <laughs> mooy gis nga mooy wax yi lii la daa am ñu ne <laughs> euh, dog par force la waajib la waaw waajib la si si si waajib la non mu mu mu mu dog moom waajib la waajibun alal mar'i laa leen wax nii waaw te kooku mel ni Yahya ibn Sa'id al Ansari rahmatullah alayhi jëlee jëlee nañ ko ci moom mu ne yajibu fitr yawm arafa lil hajj waaw dafa war kii kii aj bésu Arafat dafa war par force ah mu daal di dog waaw nga beneen bi ne parce que ñoom fi ñu ko def mooy xarit bi ñu la wax sànq yonent bi alayhi salaatu salaam moo tere ku woor bésu Arafat nekk Arafat di woon Arafat da koo tere waaye jumhuurul ulama ñu ne non Maliki yeeg Shafi'i yeeg Hanafi yi ñu ne non non yéen loolu dañ koo sopp rek ndax xadiis mu yaay Maymuna bi ma <coughs> Mawlaana Ibn Abbaas yi nga xam ne ak tamit liñ la waxoon sànq xadiisu Mawlaana Ibn Umar yi ndax Mawlaana Ibn Umar nee man ñooñ ñépp yonent ma lay saa saam aj naa moom aj ak na Siddiq aj ak Seydina Omar aj ak Seydina Usmaan kenn ci ñoom woorul bésuma arafat kon nag man duma ko woor waaye du ma kenn ne ko woor ko waaye duma tere kenn mu woor <laughs> Ah. léegi euh, lan moo gën a dëgër dañ naan mais li gën a dëgër mooy li nga xamante ne ni <coughs> mooy wax waa jumbuur nga ne ah taxawal parce que yéen wax waa jumbuur dëgg la jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam la la la kii mais euh, mooy li yaay may Mawlana Ibn Abbas ne yaayam Ummul Fadli dafa yónnee yonent bi aleyhi salaatu salaam ba ñu ñëw si euh, sikki sàkka ndax euh, dafa waram déet mu jox ko soow mu naan mais loolu loolu est-ce fan la yéen yéen ci ngeen tegtaloon dañ koo soow ak waxu Mawlaana Noomar dëgg la mais yonent bi aleyhi salaatu salaam nag li mu wax moo gën a dëgër <coughs> li mu jëf mooy li mu wax day gën a leeral jëfam léeg-léeg contraire bi la mooy day wax mais jëf ngir gën a leeral affaire mais dañ naan xam nga wax moo gën a moo parce que wax mooy da ko adressé umma bi moo moo ëpp doole alors que jëf mooy bu jëfee man na nekk ne jëf bi nii nii moom exclusivité la wala am na leneen lu tax mais wax bu nee lii dama leen koo tere loolu moom leer na ne ñu koo tere ñun xeet léegi nag mu nee naha rasulullahi sallallahu an sawmi yawmi arafa bi naa sayna Abu Hurayra jële ko ci moom dañ naan la affaire bi nag kon yow kon dangeen a waroon a wax comme li ñu lay wax ne farata la waaw que ne woor non dog farata la parce que yonent bi alayhi salaatu salaam ko tere loolu ngeen waroon a wax <coughs> léegi dañ naan la waa jumhur ne la non non du ñu wax lool parce que hadith bi en fait bi même bu dee al imaam Ibn Xuzayma da moom solo na ko te du nee na wéral moom nee na na. waaye euh, hadith bi dafa am ab da'if bu fi ne <coughs> waaw parce que <coughs> en fait euh, kii da ne euh, Yahya ibn Ma'in <laughs> ma ne non yow c'est que Yahya ibn Ma'in dafa dur quoi keneen nga waroon a wax quoi ma ne la ah déet <laughs> xaaral rek boo boo pare <laughs> Yahya ibn Ma'in dawa diir mooy lan rahmatullah dañ naan la xadiis bi dafa am <clears throat> parce que Mahdi al-Hajari mi fi nekk moom daif la <coughs> ya imaam Yahya dane laa aarifuhu man de xaw ma ko waaw waa jii moom xaw ma al imaam Abu Hatim tamit dane man de kii xaw ma ko al imaam ibn Hazm ne majhul waaw waaye majhul googu bon mooy du majhul quoi parce que al imaam ibn Hazm moom te mu ne diw majhul la te du majhul parce que moom <laughs> li gën a yéeme ak ah, loolu wow loolu de loolu en fait koy dégg naan mais affaire yi damay gént walla mu demee nii <laughs> xam nga al imaam Ibn Hazm dafa jàppoon ne al imaam at-Tirmidhi majhul la xam nga loolu ay rey la loolu day naan mais mais mais comment <laughs> si moom pour moom moom imaam euh, at-Tirmidhi ban imaam borom sunan mi nga noonu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Zawra at-Tirmidhi majhul <laughs> ah non non non yéen ah. <laughs> mais kii nii mu wax nii moom du majhul ah non moom du majhul lu raw euh, euh, parce que kii moo tax al imaam euh, boroom ak taqrib muy al al nu mu tuddati boroom buloo bi <coughs> boroom Fathul Baari <laughs> Ibn Hajar voilà <laughs> al imaam Ibn Hajar <laughs> <laughs> al-Asqalaani mu ne mu ne non non non waa ji maqbul la voilà te maqbul mooy kan maqbul buñ nee waa ji bul waaw moom ah moom nangu nañ ay mbiram mais maqbul ci ilmul xadiis koo xamante ne nii ah moom pour ñu jàpp waxam moom bu ëndee benn xadiis boo xam ne moom moo ko rapporté. parce que maqbul day nekk koo xam ne dafa dëggu dëggu na saduq lay doon moo parce que maqbul ak saduq ñoom ñoom presque benn lañ mooy sorewuñ parce que saduq day nekk ku dëggu mais saduq moo ko moo ko moo ko féete kaw saduq féete kaw maqbul voilà loolu la parce que saduq mooy waa ji dafa dëggu mais dëggoom googu nag tekkiwul ne moom làmmiñam lu noonu du ci génn de aka cee mën a génn moom dëggu na moom moom du net moom bu fii mu ne lu xew rek lay nettali ak loo xamante ne nii parce que moom dafa dëggu moom moom du ta mooy li kaddaabuna yi dafa gaay waddaauna yi mu leen di neex ñuy créé lool lool lool sax du ko def parce que dafa dëggu mais sauf que man nay nettal yoo xam ne moom dafa am ñoo xam ne dafa jàpp nañu ñu ñu ñooñu moom authentique nañ mooy jaay de dëgër nañu ñii de moom léegi nag ñooñu nettali leen ay wax ñu ñëw di ko nettali jàpp ne affaire bi nii nii nii la demee ba ñoom ñu koy nettali xam nga loolu moo taxoon kii euh, Seydina Yahya ibn euh, Sa'id al-Qattan doon wax waxam ja imaam Muslim indiwoon te te te muqaddima ah ci introduction Sahih bi Sahih imaam Muslim bim naan man masumaa gis. imaam Yahya ibn Ma'in ah? non man Yahya ibn Ma'in ah, al Yahya ibn Sa'id al-Qattan mu ne man masumaa gis ku dàq expliquer ku dàq wax lu amul ci xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam que nit ñu masumaa gis ku mën a expliquer wax lu amul di wax loo xam ne ay contre-vérité ci xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam que ñoo mooy gaa yi yi gaa yi <laughs> xam nga loolu nag naan ya mais imaam ni ni mais kii seet na li wax moo imam muslim ne ne en fait yajril kadi mooy wax lu dul dëgg day jaar ci seen làmmiñ yi mais ñoom jubluwuñ ci mooy du dañ koo tay di créer yonent ma lay sa sam di wax lu dul dëgg mooy comme que dañuy mooy mooy mooy façon yi ngay gis rek gaa yu nay fii <coughs> loolu naïveté moo koy indi mooy nit ki day day eh, ñëw ba jàpp ne non non saa salaam moom xanaa nit ñemewu koo waxal lu amul mooy kooku dafa naïf mais loolu am na ñoo xam ne loolu lañ nekk loolu mooy seenu la ñuy liggéey mooy yonent ba lay saa saa nga xam ne ñoom bu ñu bëggoon sax toog fii bëggoon a gàmmu sa waay ñu xool xool xamul ni ñuy def léegi ñu créer la benn benn hadith buy wane ne gàmmu dagan na. bu leen benn ibaadu nee du dëgg bu bu leen nee gàmmu baaxut léegi ngir ngir ñeme na yàlla léegi ak dëgëru fitam ñeme na ko léegi mu créé ngir wan ne gàmmu yonent sallallahu wax na ne baax na xam nga loolu kat kooku mooy moom <coughs> am na ñoo xam ne noonu lañu mel waaw ñoom bu ñu nekkee mooy mooy sincère nañ fépp ba mu des ñoom bu dee dañuy wax ci seen côté sëriñ am na ñoo xam ne lañ mel mooy dinañ dëggu nii mais bu ñëwee seen côté sëriñ dañuy waaw am ñoo xam ne dëggu nañ seen côté sëriñ mais bu ñuy wax ci yeneen ñi nga xam ne luñ seeni sëriñ dañuy exagérer di leen waxal du dëgg yëpp nag ay façon ay ay défaut yu garaaw la loolu gan di ñoo xam ne loolu la ñuy liggéey am ñoo xam ne bu ñu toogee léegi am commerce bu ñuy def ah di jaay kook kook yi jarul léegi mu créé la xadiisu kook buy wane ne naan ci kook dafa am barke ak yu mel noonu am na ñoo xam ne lañ mel te tamit loolu lañ doon liggéey <laughs> siècle yëpp la am moom gaa yi taxaw naan lii yàlla bëgg lii la yàlla bëgg lii la lii ñu di wax ci diine ji ci seenoo xel ñoo yemaan ah. ndax boo nee lii dagan na yow tan yow mbir mi dara leeru la ci même bu dee da ngay tatone sax même bu dee da dangaa da ngaa tatone sax mu dëppook ne loolu mooy li yàlla bëggoon sax yow am nga bàkkaar waaw parce que kenn du waxi ci diine ci yaakaar naa foog na il faut mu nekk loo xam ne ala bayna qul innama ad'u waaw ila allah ala basiratin ana wa man ci lu leer nañ ci clairvoyant xam-xam bu leer nañ ngay teg di wax mais lu da ngay tâtonner naan bon xaaral ma wax ko lii rek après nga dem vérifier mu ko mu mu dëppoo ak loolu nga foog ne lii nii nga jàng kon baax na déedéet xam boo xamul nga ne xaw na mooy loolu loolu nag mooy dal ñun ñu sell ñu ñenn ñi ñu lu bari ci ñoom mooy ñi nga xam ne yittewuñu baax nañ sell foo leen gis ñu ngi jaamu yàlla di sikkar nekk ci jàkka yi nangoo jàng alxuraan waaye euh, euh, loolu nag. Euh, défaut boobu fi fi muy dale nit mooy koo xam ne euh, moom xamul xadiis parce que xadiis boo ko xamee waxuma xam xadiis ay mokkal xadiis nii rek toog de non xam xadiis xam muhaddisuuna yi seen méthode ak yooyu loolu boo ko xamee moom mooy gars yi dañuy dañuy mujj sax jàpp ne sawaay gëmul kenn quoi sawaay sawaay gëmul kenn loolu lañ lay mujj classé dañ naan sawaay ah ko luñ la naroox sax ñu ne lan diw nga ko naroox non jarul ko sax waaye de loo ko wax mu naan loolu maa lii nga wax nii foo ko jële foo jaar mu enquête la te xam nga wax ko tudd dëgg bëggul ko enquête bëggul ko laaj dama ñëw nañu laaj bu fi indi ñu ne la min ay na la ko foo jële lii waaw man haddasaka hada est-ce que min muxika aw aw aw aw min min aw min saadiq foog mu leen sinon li ñuy nettali amul sens di nettali loo xam ne yow buñ la nee waaye wax ji moom kan moo ko wax nga ne ah laaj nga mbottu ngeen wa man de wax dëgg yàlla manuma ko wax amul sens waroo ko woon a wax kon <coughs> boo moo moo ñi naïf nag te loolu en général nit ñu mel noonu da leen di dal parce que dañuy rafet njortu ñépp te loolu dafa baax buur yàlla xusnu zan mooy rafet njortu ci ñépp waaye nag rafet njortu gi moo war a tax diine ku ci wax moo tax ñoom al ñoom al imaam Muhammad ibn Sirin doon wax lool inna hadha al ilm diin gis nga xam-xam bii xam-xamu lislaam bii xam-xamu xadiis surtout lii diine la de mooy seen diine na ngeen xool nag ci kan ngeen di jële seen diine mooy na xool kan moo leen di jox xam-xam xam-xam ba leen di jox est naan wéru parce que bu wéru ci tojaange dëgg ngay ne jàpp jël jàpp ko xam-xam di wéy rek di def waaw moo tax <clears throat> saduq day dëggu <coughs> mais c'est possible euh, muy nettali des fois yoo xam ne moom mooy du xam ne lii du nii de moom day jàpp ne lii la parce que ku ko nettali wóor na ko moom wóoru na ko léegi moom léegi sax du du ne sax diw nettali day ñëw wax ne lii la loolu moo ngay dégg ay sëriñ ay xalifa ñuy wax loo xam ne dalay leer na lii nii ñuy wax demewu nii loolu nag lu ga loolu nag lu naqari dégg la nag ci borof waaw mu leer na ne lii nii même léeg-léeg mu nettali loo xam ne yow yaa nga fa woon mais moom nekku fa nekku fa woon mu mu nettali ne lii moo amoon yow nga newoon fa xam ne lii nii mu wax nii demewul nii loolu nag doo ne moom mooy expliquer dañ naan moom war naa seet ñi muy jële ñi koy toxolal euh, nettali yéen ñi koy wax parce que moom lii moom man maa nga fa woon te moom nekku fa woon kon bu nee nii la demee sûrement am na ku nettali yokk na loo xam ne amu ci loolu da lay léegi nag man manumaa toog ci mbooloo mi muur sama xel taxañ ko ne dee lii mu wax nii la demewoon te man ma dund ko xam ne demewuñ ñi bu boobaa nekkul ne moom kon baaxut wala kii ku bon la parce que day wax loo xam ne leer am loolu mooy leeru ko ne amul waaw mooy sëriñ bu mag sëriñ lay wax waaw sinon am na ñoo xam ne ñoom dañuy toog di créer nii tay ko même bu dee ànd nañoo ki mbooloo ñu bare leen toog mais dañuy toog di créer mu leer leen ne ñoo ko créer kenn nettaliwu leen gaay gaay gaay gaay gaay jàpp ne fii mun a wax na lu rëy alors que moom ci boppam xam na ne laa shay'a ci li muy wax du dëgg de demeewul noonu <coughs> léegi maqbul en fait maqbul mooy bala ñoo nangu ay waxam hein mooy il faut il faut mu am koo xam ne mooy mooy appuyer wax ji waaw mooy moom bu ëndee benn xadis nettali benn mbir kenn du yëg ne defal ci poubelle bi defal ci sàn sànni ne sànni ci santaare bi sànni ne sànni déedéet dañuy teg fii di xaar est-ce que am na leneen luy ñëw di appuyer waxam keneen même bu dee maqbul la bu mel ni moom te combine mooy dañuy dañuy xam ne kon wax ji am na cosaan mais bu dee moom kese moo wax wax ji. wax jooju kenn du ko jàpp parce que il faut maqbul moom la bu daan yu taabaa moom bu ñu ko bu amul rek mooy kenn du ko jàpp waaw moo tax euh, Mahdi mii nii moom loolu la moom rek nag moo fi indi xadiis bi naha an sawm yawmi arafa bi arafa moo tax loolu waa jumhur dañ naan yéen ñi naan waajib la loolu lañ leen di toll <coughs> moo tax loolu mooy li gën a dëgër insha allahu